ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin gisoon nañu tàmbale xare bi ni nga xam ne noon la waa Quraysh tàmbalee ak li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tàmbalee muy jaasi jooju mu génn woon daldi wax man yaxuduhu bi xaqi ah gisoon nañu këne seydina Simaak ibn Xarasha di Abu Dujaana radiyallahu anhu mooy ki ko jëloon gisoon nañ différentes versions yu ñëw ci xadis boobu ak ay xadis yu bari yu nettali nettali moom seydina Abu Dujaana gisoon nañu tarjamaam te jeexaloon ko walillahi alhamdu wal Ah, léegi kon ci noonu ñu gis ne xare bi tàmbali na waltaqaa almuslimuuna bi kuffaari qurayshin bi Uhud waa ñaari armée yi daldi jàmmarloo rey yi commencé léegi ci noonu ci la xare bi kon tàmbalee seydina imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi di ñu nettali li ci tegu li ci tegu comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al bayhaqi raxmatullaahi aleyhi solo ci dalaa'ilu nubuwa mu jaar nag jaarul ci yoonu imaam ibn hisham bi ci ziyaad waaye bi Yunus ibn Bukayr moo ko jële ci imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ala aljamii mu ne anna Talha ibn abi Talha al-Abdari xaamila liwaa al-mushrikiina yawma idin da'aa ila al-biraaz fa axjama annaasu anhu fa baraza ilayhi zubair bn alawam fa wasaba xatta saara maahu ala jamale summa qtaxama bihi al arda fa alqaahu anhu wa dabaxahu bisayfi fa asna alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal inna likulli nabiyin xawaariya wa xawaariya alzubair radiyallahu anhu wa arda kon seydina yunus ibn bukayr mu jële ci imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi kon riwaaye bi mu ngi ci dalaa'ilu nubuwa sauf que ci riwaaye dalaa'ilu wa eh, imaam ibn isxaaq tuddul ne ki nga xam ne moom moo woote ne nañu jàmmarloo imaam ibn isxaaq ne kon talxa ibn abi talxa mooy amu ci ci riwaay boobu amu ci mais imaam al xaafiz ibn kasiir ci al bidaaya wa nihaaya moom dafa tudd ne imaam ibn isxaaq dane anna talxa ibn abi talxa al abdari mu nekk ne talxa di doomi abi talxa boo fàttale ko mooy ki yoroon Euh, drapeau mushrikuuna yi moom lañ ko joxoon keroog Uhud comme niñ ko gisoon ci jataay yi weesu moo tax mu ne xaamila liwaa il mushrikiin ki nga xam ne moo yoonu woon moo yoroon drapeau yéeféer yi daa ilal biraz dafa woote ne nañu jëm ci li nga xam ne mooy al biraz nga xam ne mooy jàmmaarloo koora mu ne fa ahjama nnaasu anhu bi mu waxee lool nit ñépp nit ñi noppi nit ñi daldi noppi waxuñu dara léegi nag ah mu daldi gën a jël ay galon nag mu ne fa baraza ilayhi zubayr ibn al mu ne seydina zubayr ibn al-awwaam daldi génn ne ko dangay woote kooraa maa ngi nii mooy xare yi noonu la doon deme léeg-léeg mu tàmbalee kooraa koor waaye xare bi du nekk ne xare bi yépp dañuy songoo rek di rayante day am ay jamono yoo xam ne day am ay kooraakoor am jamono yoo xam ne ñépp ay songandoo am jamono yoo xam ne ñu replié wu léegi Talha ibn Abi Talha al-Abdari bokkoon ci ko jug waa Abduddaar looloo tax ñu naan al-Abdari duñu Abduddaar yi déedéet dañu naan al-Abdari mooy koo xam ne ci waa ko ñu Abduddaar ibn Qusay ñi bokk ci ñoom lañ naan al abdari mi yoroon drapeau Quraysh kon bi mu waxee loolu az-Zubayr ibn al-Awwam ne ko man maa ngi ne waaye géléem gi mu yéegoon géléem gi mu yéegoon bi Seydina Zubayr génne comme que dafa woote te boo wootee corps mooy nit ñépp ay reculer bàyyi la yéen mooy kii corps il faut mu am distance entre ñaari armée yi yow nga ñëw taxaw ci digg bi woo gaay ne yéen ku ñeme na nga ñëw tey seydina zubayr ibn al-awwaam daal di génn fa wasaba xatta saara maahu ala jamali mu ñëw ba jege ko rek tëb fekk dafa tëb ci kaw fekk waa ji ci kaw géléem gi mu taxaw gi mu toog summa qtaxama bihi al-ard mooy dafa jóge ci suuf suute rek fekk ko ci géléem gi jógewaat ak moom ci géléem gi yenu ko rek ñu demandoo ci suuf fa alqaahu anhu daldi koy jële ci géléem gi rekk wadd ak moom tël wa zabaxahu bi sayfi la bi ñu àggee suuf rekk mu reen sawaay ci saasi mu ne fa asna alayhi rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi kontaan ci jëf jooju nga xam ne moom la jëf moom az-Zubayr ibn al moom mi toroxal kàccoor bi ñëw di défier yàlla di défier yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di défier jullit ñi naan anakan mooy génn ku ñeme ñëwal mu fe mu tëb fekk ko ci géléem gi wadd ak moom mu àgg suuf mu rendi ko sur le champ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy tagg wax ci moom wax yu rafet ne inna li kulli nabiyyin xawaariyan wa xawaariya zubayr radiyallahu anhu mu ne yenent bu ne am na koo xam ne moo lay jàppale an naasirul kabir nga xam ne moo lay jàppale ci biir ak ci biti mu ne te kooku wa xawaariya kooku ci man yonent mi aleyhi salatu wasalaam az-Zubayr mooy Seydina Zubayr moo tax moom mooy rasul xawaariyiin min ummati rasulillah aleyhi afdalu salatu wasalaam tiitru xawaari yi boobu ngay dégg wa id qaala Isa ibnu Maryama lil xawaariyiina man ansaarii ila allah qaala al xawaariyuuna naxnu ansaarullah boobale day dégg ca suuratu Saff wa id qaala fàttarekul ba mu waxee Isa ibn Maryam Seydina Maryam Seydina Isa ibn Maryam ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam lil xawaariyiina mooy ñi ko doon jàppale ñu gën leen a miine ci le apôtres man ansaari ilallah ana kan may jàppale dimbali ma ñu jëm ci yàlla ñooñu ñoo woo ñoo wuy woon présent yonent bi wassalaam ne ki nekk loolu ci man inna xawaari inna li kulli nabiyin xawaariyan wa xawaariya zubayr côté bii nii ci xadiis bi imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi daal dina koy solo raxmatullaahi aleyhi mu ne waqaala imaam ibn Isaaq mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam teg ci lii ne ko law lam yabruz ilayhi la baraztu ana ilayhi lima ra'aytu min ihjaami nnaasi an nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne teg ci ne law lam ilayhi ne bu al az-Zubayr ibn al-Awwam def demul woon génn ngir wuyu ci kooraakoor bi mu woote wax naa la nag riwaaya bi bu imaam ibn Isxaaq bi nekk ci Dalaa'ilu Nubuwwa tuddul ne Talha Talha ibn Abi Talha la waaye imaam al-Haafiz ibn Kasiir moo ko tudd ci al-Bidaaya wan-Nihaaya mu yonent bi aleyhi ne moom dana rek benn góor ci riwaaya boobu tuddul kan la benn mushrik dafa génn ne gaa yi ku ñeme kooraakoor ñëwal az-Zubayr ibn al daal di tëb fekk ko ci kaw géléem gi def ko li ñu wax léegi radiyallahu anhu wa ardaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg ci ne law lam yabruz ilayhi la baraztu ilayhi ana ilayhi nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg ci ne Talha de Seydina Tal euh, az bu demul woon na kooraakoor ak waa ji man yonent bi alayhi salaatu wasallam may génn nangul ko kooraakooram boobu kooraakoor moom ndax li ma ra'aytu min naasi an bi ma gis ndax li ma gis bi mu waxee ñépp ne tekk bàyyi ko waaw kon keneen a ngoog muy beneen yéeféer boo xam ne toroxore kero ah keroog nag Quraysh dañoo am problème ndax presque ñi nga xam ni yépp ñoo yor seen drapeau yi ku yor drapeau yi keroog rek gaa yi àjji nañ la ku yor drapeau bi keroog daldi nañ euh, lay dajji am na riwaaya boo xam ne bu imaam ibn isxaaq ba léegi bu yunus ibn bukayr rahmatullaahi alayhi daal di jële ci moom mu ne keroog walamma ishtadda alqitaalu yawma idin jalasa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam taxta raayati al ansaar wa arsala ali ibn abi taalib an qaddim ar raaya fa taqaddama ali radiyallahu anhu wa qaala ana abul qusam mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la xare bi tare keroog Uhud mu tàng jër xare bi commencé na deeya bari na ah, imaam ibn hisham raxmatullaahi aleyhi mu ne wa xaddatani maslamatu bn alqama almaazini qaala lamma ishtadda alqitaalu yawma uxudin jalasa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam taxta raayati al ansaar wa arsala ila caliyin an qaddimi raaya fa taqaddama caliyun wa huwa yaquul ana abul qusam mu ne moom imaam ibn hisham raxmatullaahi aleyhi ci riwaaya boo xam ne mooy wérul ndax jokkalewul mu ne wa xaddasanii nettali na ma maslamatu bn alqamata almaazini mu ne sama sëriñ moo ma nettali di maslama di doomi alqama almaazini qaala nee na lamma ishtadda alqitaalu yawma uhud mu keroog bi nga xamante nii ci xare bi daldi tere keroog uhud mu ne jalasa rasuulullah sallallahu alayhi wa taxta raayati al mu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa toog ci suufu ronu drapeau ñi nga xam ne ñooy ansaar yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim mu ne wa arsala ila aliyin mu daldi yónnee ci seydina ali ibn abi taalib dangay xam ne Euh, raaya yi léeg-léeg am na euh, euh, waa ahlu siyari wal maghazi rahmatullah alayhi am na ñu ciy tudd ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon def ñetti raaya comme niñ gise woon ghazwatu badrin këni day jox benn bi ngir waa lamsaar beneen bi mu jox ko waa muhaajiruun am nag bi nga xam ne mooy bi gën mag boobu mu jox ko kenn gisoon nañ ca badri tamit noonu la deme woon imaam ibn hisham waxam jii mu jële ci sëriñam di maslama ibn alqama almazini day junjulu mel noonu ndax nee na moo tax bi xare bi taree yonent bi alayhi salaatu toog ci suufu drapeau waa ansaar wa arsala ila ali ibn abi taalib an qaddimi raaya mu daldi yónnee yónni se ibn abi taalib ngir mu dëgmal ak li nga xam ne mooy drapeau bi mu ne fa taqaddama aliyun seydna ali daldi jiitu daldi ñëw mu ne wa huwa yaquulu bi muy ñëw mu ngi naan ana abul qusam man maay ki nga xamante ne nii man maay abul qusam abul qusam qusam mooy koo xam ne day phagocyté qusam loo xam ne mooy catastrophe goo xam ne bu ñëwee bu doon lu am yax la non seulement da koy damm mais da koy damm damm boo xam ne pas damm affaire bi ñoom ñaar ñu ñu jegee noonu lu mu damm lu ne da koy da koy séparer la mu bo la comme bu dammeeb loxo loxo bi day séparer fa mu damm loolu mooy alxosam catastrophe boo xam ne day day phagocyté day bu ñëwee day fagu phagocyté lépp loo xam ne mooy nekk ci kanamam mu naan man ana man Seydina Ali Abul Qusam may bàyyi loolu nag mooy yéeféer yi ñoom ñépp lay phagocyté wala ku ma ci jekku noonu laa lay def mu ne fa naadaahu Abu Sa'd ibn Abi Talha Abu Sa'd ibn Abi Talha dal koy woo am na ci riwaay boo xam ne boroom subulul huda war rashad moom la ni mu ne wax saaxa talxa ibn abi talxa saaxibul liwaa ne man yubaaris mu ne bi mu gisee loolu na ali di wax loolu ah ci riwaaya bu subulul huda war rashad bi mu ne Talha ibn Abi Talha bi ñu waxoon sànq te imaam al-Hafiz ibn Kathir tudd ko ci riwaaya bële biñ la wax sànq bu imaam ibn Ishaq bi waaye imaam ibn Ishaq tuddul woon tur këne moom moo waxoon te az-Zubayr rayoon ko boobu ci riwaaya imaam ibn Ishaq amul tur du Talha ibn Abi Talha dana rek benn waay imaam al ibn Kathir ne Talha ibn Abi Talha waaye ci riwaaya bii day wane ne amaana doonul woon moom ndax bii këre ki ñu gis kan moo ko rey Seydina Zubayr bii nag kii Seydina Ali ibn Abi Taalib la woo mu ne waa saaxa mu daal di yuuxu woote Talha ibn Abi Talha saaxibul liwaa ki nga xam ne mooy Talha di doomi Abi Talha al-Abdari bokkoon ci koñu Abdi Dar mi nga xam ne moo yoroon drapeau Quraysh ne man yubaris ana kan ana kan mooy ñëw kooraakoor ak man talxa ibn abi talxa bu dee ne ñeme ngeen ba pare mu teg ci ne falam mu ne bi mu waxee lool nag falam yabruz ilayhi ahad mu wax lool ana kan mooy kooraakoor jullit ñi kenn kenn kenn faalewu ko fa qaala mu ne yaa asxaaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam zaamtum anna qatlaakum fil janna wa qatlaanaa fin naar kadabtum wallaati law ta'lamuuna anna dhaalika haqqun la xaraja ilayya ba'dukum léegi nag mu enfoncé nag enfoncé nag mbir mi nag comme que gis na ne man yu bari faale wuñ ko ñépp noppi mu mu mu gina comme waa ji ki ñu waxoon sànk rek mu gisee nit ñu noppi mu foog na loolu rek az-Zubayr tëb kii nag comme que ñépp noppi mu teg ci mu kontu mu continuer enfoncer le coup bi mu gisee kenn buusawul mu ne yaa asxaaba muhammadin ee eh yéen saxaabaay muhammad yi naa muhammad yéen laay waxal sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu yéen compagnon wam yi za'amtum anna qatlaakum fil janna wa qatlaana fin naar yéen de nee naa ngéej nee ndax ñoom gëmuñu li ñuy wax zaama ci yoon mooy nee waaye bu ko yéeféer yi waxee julli ñi wala yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy nee na ay eh, c'est des de de d'oiseau quoi mu ne za'amtum anna qatlaakum fil janna yéen de nee ngeen ne ne ku ñu rey ci yéen fil janna àjjana la jëm wa qatlaanaa te ñu ñu rey ci ñun Quraysh fin naari safara lañ jëm kadabtum wax ngeen lu amul nag man Talha ibn Abi Talha maa leen ko wax kàcc ngeen ci seen wax jooju yaa subhaanallah wallaati law ta'lamuuna anna daalika haqqun la xaraja ilayya ba'dukum nem moo ci bëri yéen xam ngeen na waxu ngeen dëgg de ku dee ci ñun safara la jëm ku dee ci yéen àjjana la jëm ma taxaw seen kanam di leen woo ñëw leen kooraakoor kenn buusewul waaye kadabtum waxu ngeen lu am wax ngeen lu amul wallaati maa ngi wàcci laat suñu yàlla ju màgg jooju te mag law ta'lamuna anna dhalika xaq bu ngeen xamoon ne wax jooju noonu ngeen di wax naan ku dee ci yéen àjjana la jëm ku dee ci ñun safara la jëm waaye xam ngeen ne bu ngeen xamoon ne wax jooju xaqun dëgg la la xaraja ilayya ba'dukum konoon te kon kenn ci yéen dina génn ñëw fekk si ma fi bu dee ne li ngeen di wax dëgg la bon mu foog ne nag al mal'unul kaafir këni nag moom ragal koo tax nit ñi bañ koo wuyu ndax lool tamit il faut ñu xam ko nekkul ne moom saxaaba yi dañoo ragaloon mukk <laughs> mooy ku ne yaa subhaanallah ndigal la ñuy xaar ndigal la xaar ñoom doonuñu woon def dara sans ndigal rëcc-rëcc wala ñu fàtte waaye ndigal lañ doon xaar looloo tax gaa yi bu ñu waxee gaa dañuy taxaw déglu waaye bu continuer foo gise ñi ko def yépp def ko woote kooraakoor buy ñëkk a wax ñéppay noppi akaana Hamzata akaana Hamzatu jabanan kalla akaana umaru jabaanan akaana aliyun jabaanan akaana abu dujaana jabaanan kallaa walaakin yantadiruuna amra rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo foog ne Seydina Hamza dafa ragaloon waa ji moo tax ñëwul mukk lay la la est-ce que Seydina Ali dafa ragaloon waa ji mukk naa Seydina du Dujaana dafa ragaloon waaj am ah, mukk ña fa ne woon amul kenn ku ko ragaloon waaye nag dañ doon xaar digalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu wax lool ñépp na teg léegi bi mu ci tegee lii nag mooy ne kon ñu xam ne il faut am ku wuyu dégguñ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax kenn jógal léegi nag il faut am ku kon ndax kii mu ngi défier yàlla comme ku njëkk ki di défier yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak julli fa baraza ilayhi ali ibn abi taalib seydna ali ibn abi taalib génn ne ko wuyu naa sa kooraakoor yow talxa ibn abi talxa lii nag mooy li gën a dëgër mooy ne talxa ibn abi talxa ki ko rey mooy seydna ali ibn abi taalib moom yoroon drapeau Quraysh noonu la yonent bi kii seydna ali ibn abi taalib mooy ki nga xam ne moo régler ay dossier wam bi mu génnee euh, di défier yàlla di défier yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laa mu ne kon fa baraza ilayhi ali ibn abi taalibin seydina ali ibn abi taalib daal di génn wuyu ko faltaqayaa bayna saffayn ñu daje entre ñaari kuréel yi wax naa la xeex bi xamal ne dafa am ay moment moment du songo moment de repli ak moment de corps à yooyu yëpp day jaxasoo ci biir xeex bi ak moment wu taxaw di waxante ku nekk di jaay di intimider l'autre faltaqayaa bayna saffayn ñu daal di daje entre ñaari kuréel yi kuréelu yéeféer yi taxaw di seetaan kuréelu jullit ñi taxaw di seetaan bayna man talxa ibn abi talxa saaxibu liwaa'ul mushrikiin wa asadullahi alxaalib ali ibn abi taalib radiyallahu anhu wa ardaa bi ñu fa badarahu aliyun fa saraa yone dañoo daje piriib seydna ali ibn abi taalib faxtalafa darbatay ñu dóor dañu agsi rek bi ñu dajee rek ku nekk dafa cor dóor fa darabahu aliyun fa saraa seydna ali ibn abi taalib am ko am gu wóor moom dóoram da ko dal waa ji xalangu ci saase daal di fay jaare dee thumma nsarafa anhu walam yujhiz alayhi Seydina Ali ibn Abi Taalib daal koy bi mu ko dóoree noonu mu dee mu daldi dem wan ko ginnaaw bàyyi ko foofu te jekkaliwu ko xam na ni dóor bi ma ko dóor deewagul sur le coup mais ci dee la jëm fa qaala lahu ba'du ashaabi mu def loolu tourne ñëwaat lenn ci saxaaba yi ko yi jege woon fi mu nekk ne ko radiyallahu anhu afala ajhasta alay ne ko mais lan moo teewoon nga jekkali ko yow dangaa dóor rek da ngeen a dóor yow nga dóor mu dal ko rek mu wadd rek nga bàyyi ko mais c'est doo ko jekkali lu tax jekkali woo fa qaala mu ne innahu istaqbalanii bi awratihi fa atafanii alayhi arrahim wa araftu anna allaha ta'ala qad mu ne woon Seydina Ali ibn Abi wax mbokkam yi saxaaba yooyu doon ko laaj lu tax jekkali woo waaj mu ne c'est bi ma ko dóoree benn dóor dóor bi ma ko dóor ngeen gis ma dóor ko mu xalangu bi mu waddee noonu ay awraam dafa feeñ ay awraam ñoo feeñ fa atafani alayhi mbokkoo gi ma bokkook moom tax ma ne moo naa ko bàyyi allahu akbar mooy ndax ñoom ñépp waa banu Abdul Daar ak waa banu Haashim ay ñoo bokk maam bu ñuy ñépp ñii xeex fii yépp ñoo bokk maam lu dul jaam yi jóge ay yeneen dëkk yéeg yooyu sinon da ngay gis ak waa lamsaar ñi nga xam ne ñoom moo ñoom bokk ñoog waa Makka euh, ab du re du ku nekk ci waa lamsaar yi moo bokk ak waa Makka noonu mu ne fa atafani alayhi rahim ndax moom istaqbalani bi awrati bi ma ko dóoree ay awraam moo feeñ mbokkoo gi dox ak man ak moom ndax ñoom ñëm min Qusay Qusay mooy seen maam mu ne loolu tax ñeew jàpp ma ñeewante googu ma daal di koy bàyyi wa araftu anna allaha qad qatala ma xam ne de toute façon kii moom du jógaat buur yàlla rey na ko buur yàlla rey na moom xaw ma kan mee du jógaat mu ne wa kaana qatlu saaxibi liwaa'il mushrikiin tasdiiqan li ru'ya rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ka anni murdifun kabshan fa surra sallallahu alayhi wa sallam wa adhara takbira wa kabbara almuslimiin almuslimuuna wa shaddu ala almushrikiina yadribuunahum hatta ihtallat sufuufuhum mu ne rey gii nag Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di rey ki nga xam ne moo yoroon drapeau waa Quraysh di Talha ibn Abi Talha min Bani Abdiddaar mu ne rey gi ko Seydina Ali rey day dëggal nag géntug yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gi mu géntoon te waxoon ko ne comme niñ ko gise woon keroog bi mushrikuuna yi jege see Médine moom mu gént ne man ka anni murdifun kabshan fa awwaltuhu kabshal katiba anna allaha këne buur yàlla da koy dañuy dañuy noonu lañ koy de mooy dañu koy rey mu ne lii nii gént gi nii yonent bi alei satu salaam géntoon moom la buur yàlla dëggal ci rey gi Seydina Ali ibn Abi Taalib rey ki yoroon drapeau bi ndax yonent bi alei satu salaam dane woon man bokk na ci li ma gént damaa gis ma supporté teg sama ginnaaw kabshan benn kuy nee na fa awwaltuhu kabshal katima ma daal di interpréter sama gént googu ma supporter benn kuy ci ginnaaw sama ginnaaw waruwaay këni mooy ki nga xam ne moo moo yor drapeau sanguwaa Quraysh bi ñu jox drapo bi kooku ñoo koy rey xam nga loolu la waxoon sa yàq sa yaqtuluhu Allah buur yàlla dina ko rey yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu gisee Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di rey kii nii ki yoroon drapeau Quraysh mu ne fa surra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent salaam daal di bég ci lool xam ne géntam gàngoo wa azhara takbiira wa kabbara almuslimuun mu yëkkati nag ci kaw ak takbiir allahu akbar allahu akbar mooy ñoom noonu lañ doon buñ buñ kontaane ñun moom jaaf waay tëb yuuxu jaar fii loolu moom tuddal buur yàlla mi la defal nga bég xoola ñun ni ñuy feetee ak ni ñuy wanee suñu suñu mbégte yi rek bu ñu béggee jàpp lox bi yëkkati dóor mel ni yooyu xamoon naa ne dinaa ko am di glorifier sa bopp te xam nga ne yow du yow lawlallah xam nga ne doonoon am dara yonent bi alayhi salaatu wasallam saxaaba yi noonu la ñoom buñ masoon a kii mbir mi big dañ naan allahu akbar allahu akbar mu daal di wax ca kaw moom yonent bi alayhi salaatu wasallam wa azhara at-takbiir mu wax ca kaw at-takbiir mooy allahu akbar wa kabbara al-muslimuun yi jullit ñépp daldi di répété ndoo allahu akbar gi mu retentir bayna sufufil muslimiin wa shaddu alal mushrikiin mu yokk leen gindee na yokk cawarte ñu songu nag kuffaaru Quraysh ni mooy rey googu Seydina Ali rey ko mu defaat ñu nekkaat beneen buntu indiwaat beneen song bu xewaat yadribunahum ñu dugg ci biir song waa Quraysh di leen dóor hatta tallat sufufahum di rey ci ñoom ba seen sàppe yi ñu defoon xam nga mooy xare yi lool la fa à fas ay sàppe ngeen di def ñii way njëkk a dem ñii topp ceeg yooyu seen sàppe yooyu ñu defoon ak ni ñu ko organisé woon gis nga waaye jël ci côté fas yi ñu jël Seydina Xaalid ibn Walid euh, waa Quraysh teg leen foofu ñi nga xam ne ñooy dox ñu daal di leen booleeg Safwaan ibn Umayya am nu ñu ne am ibn al ñi nga xam ne ñoo ne ci droite gauche bi ñu daal di jël jox ñi nga xam ne mooy Ikrima ibn Abi Jahl loolu noonu ñu defoon noonu ba seen affaire bi bi dë songu bi bi mu amaatee seen loolu moo tas hatta ixtallat sufuufuhum seen seen sàppe yooyu ñu defoon ak seen organisation de l'armée mooy daal ma bi daal di bouleversé kenn xamatul fu mu ku nekk ndax rey gi bari na ci ñoom songu gi metti na Allah mu ne wasaara asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kataa'iba mutafarriqa fa xaasul aduwwa darban xatta ajhaduhum an athqaalihim mu ne saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam daldi continuer attaque bi nekk nag ay bataillon formé ni ñu def dañoo formé ay batayon yu dispersé mutafarriqa fa xaasul adu mooy defuñ benn groupe ñoom ñépp dañu jël groupe bi jaar ne songi côté bi groupe bi songi côté bee groupe bi songi côté bee ci kufaaru ci biir Quraysh waa kufaaru Quraysh ni fa xaasul aduwa ñu daldi rajaxe ray songu leen darban hatta ajhaduhum biñ nee songee noonu attaque bi metti ba pare surprenante ba waa waa waa gaa yi ajhaduhum an asqaalihim gaa yi gis nga seen yu diis yi ñoroon ak seen arme yi ñoroon ak yooyu gaa yi dañoo mujj mbir mi sonal leen ñu commencé di xool nan lañuy def pour rëcc waaye nag Quraysh Quraysh du bàyyi noonu ndax c'est trop facile ça ah non non non rey nañ ki yoroon drapeau bi drapeau Quraysh warula laal suuf fa xamala liwaa'ahum Abu Shayba Uthman ibn Abi Talha waaw frère Talha ibn Abi Talha boobu frère am Talha bi ñu rey léegi bi Seydina Ali rey tam yoroon drapeau bi daal di te min di abdidar wo moo taxoon ma ne la woon drapeau bi du caagante ne drapeau bi kenn nit rek a koy yor buñ ko joxee kenn nit comme benn benn clan mooy ne ak clan wam ñoom ñooy formé ngir drapeau bi ñu taxaw ci dëgëral ko protéger le drapeau ndax ñu am way ëllëg ñu xam ne a ah, ba sàngam ca xare ba de ñun waa clan diw ñoo yoroon drapeau ba te def nañ ci njàmbaar goo xam ne moom lañuy ñuy coow ilal an ba tey jii ñuy wax kon comme que rey nañ nag ki yoroon drapeau bi benn frère bi di Abu Shayba Usman ibn nangu daal di jël drapeau bi mu ko jëlee fa xamala alayhi Hamza ibn Abdil Muttalib fa darabahu bis sayfi ala kaahilihi fa qata'a yadahu wa rijlahu hatta intaha ila mu'tazirihi wa bada fa qatala mu jël drapeau bi rek Seydina Hamza daal di koy song ibn Abdul Muttalib ndax Abu Sufyaan loolu la xamoon moo tax mu ne leen yéen lañ joxoon suñu drapo Badar li ñuy dal daal di ñuy dar muy défaite bi léegi nag soit ngeen ñu joxaat leen drapeau bi ngeen téye ko drapeau bi ngeen yor ñu bàyyi ko yéen ngeen jaay njàmbaar gardeel ñu ko bañ a yokkat bañ a xullee ba ñu koy ba lañuy ñuy daloon di ñu dalaat wala manu ngeen ko dox leen suñu diggante sori leen suñu digganteeg suñu drapeau ñun xam nañ ni ñu yore suñu drapeau ndax nit ñi innama yu'tal qawmu min qibali raayatihim ida zaalat ndax nit ñi kat fiñ leen di brèche muy porox doll biñ leen di jaale jaare ngir faagaagal leen gañe leen ci xare mooy seen ñi yor seen drapeau yi bu ñu fexee ba rey ñooñu armée bi day day noo nit mooy day day dañ leen di gañe l'armée sera défaite léegi nag ñoom looloo tax ku yor drapeau yow gaay cible première cible ngay doon moo tax tal Abu Shayba di Usmaan ibn Abi ibn Abi Talha di frère Talha ni ñu rey ibn Abi Talha dafa yor drapeau bi na jël ko bi frère bi deewee rek fa xamala alayhi Hamza ibn Abdul Muttalib Seydina Ali ibn Abi euh, Hamza ibn Abdul Muttalib asadullahi wa asadu rasulihi daal di ko fay fekk song ko ni mu gën a dóor ko fépp ci ci ci mbagg mi la dóor fa qata'a yada loxo bi daal di dagg wa rijlahu daal di tànk bi tamit daal di daggaale ci saas dóor ko dóor boo xam ne mais ba awra yi di feeñ faqatala mu daal di koy rey aa ah, ñaari porte-drapeau dee nañu Talha ibn Abi Talha ak frère am di Usman di Abu Shayba ibn Abi Talha fa hamalahu Abu Sa'd ibn Abi Talha seen beneen frère ñoom ñépp boo gisee ci waa Bani Abdiddar moo tax hind hind ne woon way han bani abdiddaar way han xumaatal adbaar dorban bi kulli battaar doon leen soññ naan leen yéen ay cëleen zub waaye waaye yéen yéen njàmbaar yi yéen waaye njàmbaar yi waa banu abdiddaar yéen ñi nga xam ne yéenay garder ci ginnaawu armée yi kenn du daw ak ci kanam darban bi kulli battaar waaye tey de bi moom ñoom lañ ko defa ah. léegi kon ñu rey Abu Shayba Usman ibn Abi Talha ba'da qatli akhihi Talha ibn Abi Talha fa hamalahu Abu Sa'd ibn Abi Talha léegi beneen seen beneen frère ñoom ay grande famille lañ doona ah. ay suñu façon famille yii léegi nga xam ne ñaari doom benn góor benn jigéen benn soxna benn baay mu jeex ñu ne euh, la famille idéale ah ñun ñoom loolu demuloon idéal quoi <laughs> ñun loolu suñu jamono yi ndeysaan loolooy la famille idéale une petite fille un petit garçon comme ni ko gars waxe papa et maman une petite voiture boo xam ne ñoom ñépp dinañu ci xàcc approyer une petite maison voilà mu jeex ñun yàpp nag ñun suada quoi ñun moom ñoo gën a texe ñuy texe ndeysaan ya subhaanallah Allah loolu mooy texe ci ñu ndaw texe nay waay waay waay innaha innaha la raxisa waay waay kon texe texe texe texe innahu la raxiis waay waay kon texe texe texe texe texe na fayda bu dee loolu mooy texe loolu kese kese kese <laughs> ñii mooy bon na ba léegi da ngay gis ci ki moo ñu ba mooy ne ay grande famille lañ doon doon kon bi Shayba deewee Abu Shayba Usmaan ibn Abi Talha fa hamalahu Abu Sa'd ibn Abi Talha beneen frère am seen frère li abu saad ibn abi talha ñoom ñépp abu talha mooy seen baay daal di jël drapeau bi fa ramaahu saad ibn abi waqaas fa asaaba xanjaratahu fa danaa lisaanahu mu daal di koy jël moom abu saad ibn abi talha seydina saad ibn abi waqaas xaalu rasulillah nekkoon ni ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ko fay da ko jël rek Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas daal di koy sànni benn rey ko ci saase daf ko sànni benn xeej walla flèche mais bi mu ko jamee daf ko jàpp ba làmmiñ wi di génn làmmiñ wi mooy ne affaire bi dafa dal dal boo xam ne dalaa lisaanu làmmiñ wi moo moo génn moo tax ci riwaay imaam al bi dane fa adlaa lisaanu idlaa al-kalb bi mu ko jamee sànni ko ne ko am maa la yóbbanti mooy comme si <laughs> moo ñuy wax rek am maa la abal kooku wala maa la yóbbante kooku affaire bi ne ko cas dugg jam ko fa dana lisa fa adla lisaanahu idla al kalb mu génn làmmiñ wi comme ni mooy xaj yi niñ buñ maree noonu ñuy def noonu di génn seen làmmiñ yi noonu la làmmiñ wi génne fa qatalahu mu daal di koy rey ñetta ngoogu ci ñu yor drapeau Quraysh ñoom ñépp rey nañ leen xanaa du loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa ra'aytu anni murdifun kabshan fa awwaltuhu kabshal katiba ba pare mu ne anna allaha sa yaqtuluhu allah mu ne kooku buur yàlla moo koy rey mooy ne ñi ko yoragul ñépp dee nañ kon gannaaw abu Sa'd ibn Abi Talha te Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas rey ko ginnaaw kan Abu Shayba Usman ibn Abi Talha te Hamza ibn Abdul Muttalib rey ka waaye ginnaaw kan Talha ibn Abi Talha Seydina Ali ibn Abi Talib rey ko radiyallahu anhum wa ardaahum fa hamalahu al-Harith ibn mu fa hamalahu Musaafi ibn Talha ibn Abi Talha Musaafi ibn Talha ibn Abi Talha daal di jël mbir mi drapeau bi Musaafi ibn Talha ibn Abi Talha di Musaafi di doomi ki njëkk a rey ki ñu njëkk rey di Talha ibn Abi Talha daal di jël drapeau bi ginnaaw bi mu gisee baayam yi yépp Abu Shayba deena baayam moom ci boppam di Talha ibn Abi Talha deena Abu Sa'd ibn Abi Talha deena ah honneur waa Banu Abdiddar dinañ dëggal tey suñu jàmbaar ba Abu Sufyan du ne dañoo daw tey sa ta'lamu ghadan idha iltaqayna kayfa nasna lañ ko waxoon ah di xam suba bu xare bi tàmbalee ba ñu daje ba ñu daje suñu noon naka lañuy ñuy jëfe ah ñu ngi wane liñ jëf de waaye de ça n'a pas rapporté grand chose parce que nag kasural al al qatla baynahum kon fa xamalahu Musaafi ibn Abi Talha léegi drapeau Quraysh bi doomu Talha ibn Abi Talha mi njëkk a rey di Musaafi daal di koy jël faramaahu Aasim ibn Thaabit ibn Abil Aqlah fa qatalahu daf ko jël rek moom Musaafi di doomi Talha ibn Abi Talha bi njëkk a rey Aasim ibn Thaabit ibn Abil Aqlah gis nañu tarjamaam di mbokk Seydina Omar ibn al-Khattab boobu radiyallahu anhu wa ardaa di Aasim ibn Thaabit def nañ tarjamaam farama daal di koy sànni moom it benn xeej wala benn flèche faqatalahu ray ndax wax naa la ne les porteurs drapeau moom ñoom ñooy les premiers ñooy les cibles premières Seydina Asim ibn Abi Asim ibn Thabit ibn Abil Aqla yónnee ko benn xeej wala benn flèche faqatalahu mu ray ko ci saas ah ndax drapeau Quraysh dina wadd fa xamalahu alxaaris ibn Talha alxaaris ibn Talha beneen frère u Musaafi mi frère beneen frère am li alxaaris ibn Talha di doomi Talha ibn Abi Talha daal di jël drapeau bi ginnaaw bi ñu reyee ki nga xamante ne nii moom mooy frère am di Musaafi' dañ koy wax it moo tax ci benn riwaaya bu imaam Ibn Isxaaq bi dane fa qatala Musaafi' ibn Talha ibn Abi Talha wa axaahu al-Julaas kan moo leen rey Aasim ibn Saabit ibn Abil Aqlah mu ne Musaafi na Abi Talha ak freeram di Julaas Julaas boobu mooy kii moom lañ la wax nii mooy kan mooy Alxaaris ibn Talha dañ koy wax Julaas moom moo doon Julaas ñoom ñaar ñooñu ay frère lañ ñoom ñépp moom mu jël drapeau bi ginnaaw frère am di Musaafi faramaahu Aasim ibn Saabit fa qatala Aasim ibn Saabit mi rey frère am Musaafi yónnee ko moom ab xeej wala flèche rey ko ni mu reyee frère am mu ne kilaahumaa yush'iruhu sahman mu ne kenn ku nekk nag ci ñoom ñii ni mu leen reye mooy du flèche waaye lance lance la leen lañ leen sànni benn xeej xeej la leen yóbbante moom seydina Aasim ibn Saabit mu ne kilaahumaa yush'iruhu sahman mu ne ku ci nekk bu la jamee mooy bu la sànnee noonu ba jam la mbir mi day dugg ci sa biir ci biir bi ba catu gi day dugg ba ci biir kii lance bi day dugg ba ci seen biir gars yi mu leer na ni de moo tax mu ne ku nekk ci ñoom yu yushirahu da koy jàmbam romb sax man ak xeej bi mu yoroon léegi xam nga waxoon nañ la ne Quraysh keroog jigéen ñi génnoon waxoon nañ la bokkoon na ci Sulaafa bint Sa'd ibn Shahid wala ibn Shuhayd moom moomu nag moo doon yaayu ñii ñu rey moom li ko dal moom dafa metti rey na jëkkëram Talha ibn Abi Talha rey ñaari doomam di Julaas ak ki nga xam ne mooy Musaafi' léegi biñ leen reyee noonu mu daldi gis ko daldi daw fa yada'u ra'sahu fi hijriha mu ñëw biñ reyee ki nga xam ne mooy alxaaris ibn talha moom lañ naan julaas mu daldi ñëw daldi ndaw si dafa tiit mooy ne xam nga loolu doo amati looy ragal jigéen ju gis sa doom moom rey nañ ko de toute façon dangeen doon jaayu njàmbaar en voici les léegi mu ñëw daldi jël daw agsi ci julaas moomu daldi fay yada'u ra'sahu fi hijriha daldi jël boppam biñ ko jamee ba mu ba mbir mi dugg ci biir mooy dañ lay yónnee benn bàyyi la fa xam na de façon da ngay dee mu fekk ko fa mu tëdd moom sulaafa boobu daal di jël bopp doom ji daal di koy teg ci dën ci ci ci kiiwam ci giron wam mooy teg ko ci ci fi jëm boo jàppee biir yi jëm ci pooj yi mu daal di koy teg ci kawam noonu comme ni ya benn comme yaay di yore doomam di ko nàmpal mu daal di jël boppam dal di koy teg ci giron wam fa taqul mu ne moom jula moom sulaafa moom di seen yaay ne julaas yaa bunayya man asaabak ne ko yow sama doom ana kan moo la jam kan moo la jam nii moom xamul ku ko jam <laughs> xamul kan la te gaa yi dañoo kagule woon dañoo maska woon ba duñ leen ràññee mu ñëw gis doom ji nekk ci ses derniers instants fii ci kaw suuf ndax moom ilaa jahannama fa la jëm ndax da doon xeex allah wa rasula mu ñëw daal di koy teg ci kawam ne ko yaa bunayya man asaabak ne ko yow sama ndoom yaa bunayya déggal yow sama ndoom man asaabaka ana ku la def lii kan moo la nga tëdd nii fa yaqulu julaas ne ko ah xawma kan la de waaye sami'tu rajulan hiina ramaani wa huwa yaqul xudha wa ana ibnu abil aqlah ne ko man daal dégg naa sami'tu rajulan mu ngi ci ses dernier instants mu ngi ci ses derniers instants di tudd li nga xamante ne ni euh, moom la dégg moom Julias mu ne man daal xawma kan la waaye sami'tu rajulan hina nii dégg naa daal benn góor boo xam ne bi nga xamante ne nii ci la ma sànni xeej bi ma bi ma kos bi ma sànnee xeej mu ngi naan xudha jël ko <laughs> mooy ni ma doon wax sànk rek sa fa sama wax mbo waxin boobu mooy yóbbante ko affaire bi xudha nee na bi mu ko sànnee man daal dégg naa benn waaye naan xudha jëlal xeej bii ma la yóbbante wa anam nu abil aqlah te man maay doom abil aqlah mu xam ne kon yaay ji xam ne kon Asim ibn Thabit la na Asim ibn Thabit ibn abil aqlah ah, aa yaay ji ne ko nag mu daal di jël nizar ci sa ne fa nadarat in amkanaha Allahu min ra'si Asim an tashraba fiihi al-xamr yaay ji mer mer joo xam ne dane in amkanaha min ra'si aasib bés bu yàlla de bés bu suñu boroom defee moom di sulaafa mii di yaayu ñoom julaas mii di yaayu julaas mii ñu rey walla mu jël nizar ne bés bu yàlla defee mu am mémise ci kooru ki nga xam ne mooy Asim ibn Thabit mi rey ñaari doomam an tashraba fihi al-khamr waxuma la gis nga bu amee possibilité jot ci kooru Asim noonu bopp bi bopp bi lay jël bopp bi lay dagg bopp bi lay dagg gis nga kàng ni mooy bopp bi noonu dina ci naan sàngara loolu mooy bu ma ko jàppee kay bu ma amee kooku buñ ma ko indilee mu dee sax bopp bi lay dagg fexe ba mu deñ ba lépp deñ ma jël sàngara sotti ko ci bopp bi def ko genre kaas daldi ciy naan sàngara <laughs> mer mi mer mi mer mer naa ah! ndaw si ndaw si mer na mu ne wa kaana aasimun qad aahada allaha an laa yamassa mushrikan abada aasim nag moom ndaw si loolu bëggoon waaye aasim dafa ñaanoon buur yàlla këne bu ko yéeféer moom deram yaramam yal na bu ko yéeféer laal rawatina bu génnee àddina kooram yal na bu ko mushrik laal mu ne wa kaana Aasimun qad ahada dafa jëloon pacte allah allah yamassa mushrikan kene moom ci boppam du laal abadan ab yéeféer moom du ko laal wala yamassuhu te tamit yal na bu ko yéeféer laal loolu mooy su mooy lu mu ñaanoon la lu mu kii woon waaleykum salaam wa rahmatullah waaye tekkiwul ne laal yéeféer day wane ne dafa sobewu walla loolu déedéet ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam da doon laal yéeféer yi waaw da doon nuyonteeg ñoom yéeféer yi di ko laal comme ci Hudaybiya ba euh, kii ñëwee Abu Mas'ud Abu Mas'ud Abu Mas'ud non dëkk as-Saqafi nu mu tuddati Euh, Abu Mas'ud moo tax manu ndax turam am na loolu am na Sa'id wala Mas'ud wala yooyu bi mu ñëwee di wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam jóge ci kufaaru Quraysh ni ne bàyyi leen ma dem wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam mooy bi ñëwee ba ci buntu Quraysh bëgg ñëw ziyaar si waa Quraysh ne leen du ngeen ñëw avant ñuy signé sulhul Hudaybiya am na kenn ci euh, waa Quraysh dafa am ku ñëw ne nan euh, as-Saqafi tax ma fàtte ko yaa subhaanallah dafa ñëw ne te bokkoon ci waa Taayif ne Quraysh may leen ma bokk na ci ñi ne woon Quraysh may leen ma ma dem gisee yonent bi alayhi salaatu salaam pour wax ak moom mu ñëw di wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam di di ngir wane ni dafa familiarisé ak moom dañoo jege muy wax ak moom di laal sikki mu yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laal di wax ak moom ba kii ne ko al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ne ko hé jël jaasi jum yoroon teg ko ci loxo waa ji ne ko eh te kat nijaayam la woon naa ah, waa mais waa ji xamu ko ndax dañu kagule woon mu jël jaasi ji teg ko ci loxoom ne ko xëccal sa loxo ci sikkimu yonent bi alayhi salaatu wassalaam balaa ngay ñàkk loxo balaa ngay xëccaat boo ko dindiwul nee naa la xëccal sa loxo dindil sa loxo ci sikkimu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ngay laal balaa ngay xëccaat sa loxo doo fa fekk loxo mooy gindi ko léegi walla sama jaasi ji laay doge sa loxo bi voilà loolu boo doon ne mooy ñoom yonent ma lay saa mushrik yi dañ ko doon laal mu leen di laal di indi ci ne sobewu nañ ay kii mais nag moom moo ñaan loolu buur yàlla te tamit jël pacte boobu këne du laal yéeféer te yéeféer du ko laal mu ne looloo tax buur yàlla daal di koy protéger moom Aasim keroog ar te lool gisoon nañ ko bi ñuy def tarjamaam dinañ ci gën a ñëw nag buñ àggee ci ghazwatu ar-Raji' ci lu gën a yaatu inshaa allahu taala waaye dool gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama Aasim ibn Saabit kon moom radiyallahu anhu moo rey waa ji de ki nga xamante ne mooy Julaas ak ki nga xam ne mooy frère am di Musaafi' ibn Talha ibn Abi Talha kon ah moom mbir yi metti na de léegi ginnaaw ñoo ñépp fa xamalal liwaa Kilaab ibn Talha ibn Abi Talha fa qatalahu Zubayr ibn al-Awwam wa qiila Quzman léegi ah, beneen waay daal di koy jël di Kilaab ibn Talha ibn Abi Talha doomu mooy ñii ñëpp ay frère lañu te ñëpp ya mooy ne tey moom ku ñu rey drapeau bi moom ku ko laal rek yow xamal ni ñoon ñoo bokk famille presque presque xanaa fin bi Kilaab ibn Talha ibn Abi Talha mi mi mi njëkk beneen doomama ci daal di cëbati di Kilaab ibn Talha ibn Abi Talha faqatalahu Zubayr jël drapeau Quraysh bi az-Zubayr ibn al-Awwam daal di koy décimer rey ko am nañu ne Quzman moo ko rey ah. waa moom yëf moom nar naa tardi lii lépp moom bu naree xewe nii moom dina yéeme li léegi fa xamalahu artaad ibn sharahbil ginnaaw kooku artaad ibn sharahbil daal di koy jël riwaaye bi boroom subulul huda war rashaad indi raxmatullah alayhi moom dafa de dafa ne Julaas ibn Abi Talha moom bi mu ko jëlee ki ko rey mooy tal mooy kii Talha ibn Ubaydillah waaye imaam ibn Isxaaq fële dane ki nga xam ne moo ko rey mooy Aasim ibn Thaabit moo rey Musaafi reyaale tamit beneen frère di Julaas moo leen moo leen faagaagal Aasim ibn Abi Thaabit moo rey Musaafi di doomi Talha ibn Abi Talha ak frère am di Juraas léegi nag seen beneen frère daal di koy jël di Kilaab di ibn Abi Talha mooy ñépp ay frère Az-Zubayr ibn al-Awwam daal di koy rey léegi nag fa hamalahu Artat ibn Sharahbil léegi nag Artat ibn Sharahbil jël ko fa qatalahu Ali ibn Abi Talib Seydina Ali ibn Abi Talib rey ah. waa Quraysh moom tey lu leen dal ñoom de seen drapeau bi daanaka téye dee mën nañ ko tudde noonu rek mooy téye téye nga drapeau bi mooy dee nga léegi mu ne moom bi mu ko jëlee ñu rey ko Seydina Ali ibn Abi Taalib rey ko moom Arta fa xamalahu Shurayh ibn Qaarid Shurayh ibn mu ne moom nag fa laysa yudra man qatala moom nag kan moo ko rey moom kenn kan moo ko rey fa xamalahu Abu Zayd ibn Umayr ibn Abdi Manaaf ibn Haashim ibn Abdi Daar keneen ci waa banu abdiddar di abu zayd ibn umayr de frère umayr de frère kii euh, mus'ab ibn umayr beneen frère tudd abu zayd daal jël li nga xam ne mooy drapeau bi fa qatalahu quzman quzman daal koy rey fa xamalahu qaasit ibn shurahbil ibn haashim ibn abdiddar ci waa banu abdiddar lañ bokk li nga gisee mooy ñi njëkk a gis ñoom ay ñoom ñoo bokkoon bàyyi kii waleen mooy ay frère lañ rey ba pare doom yi ñëw doomi Talha ibn Abi Talha ñu pare seen seen yi ñoom kan ñoom ñoom Shurayh ibn Qaari Arta ibn Shurahbil ñoom ñii ñépp léegi nag frère Arta daal di koy jël di Qaasit ibn Shurahbil ibn Hashim ibn Abdiddar ibn Qusay bokk moom it ci waa bani abdiddar fa qatalahu Quzman aydan Quzman daal di koy disin cey mu kon waajooju fa qatalahu Quzman muy Qaasim ibn Shurahbil ibn Hashim ibn Abdiddar fa qatalahu Quzman aydan kon moom Qaasid ibn Shurahbil Quzman rey ko comme ni nga xamante ne nii noonu la rey ki nga xam ne mooy ku njëkk ki ah Quraysh nag kon problème gi na tinaa am de fa xamalahu Suwaab bi mu demee noonu nag léegi benn jaam ghulaamun lahum habashi buñ naan suwaab boo xam ne benn jaam la ci jaamu waa Quraysh yi ñu ëndaale keroog daal di mujj da drapeau bi presque ñi ko jël ci waa Banu Abdi Daar ñu la limal xoolal depuis kañ nañ commencé bi lim ku ko jël rek ray nañ la ah ñu jekki rek après benn jaam buñ naan suwaab daal di koy jël bi ñu reyee Qaas ibn Shurahbil fa qaalu waa Quraysh nag ne ko bi mu jëlee drapeau bi laa nutayanna min qibali ñoom ñoo ñàkk fula <laughs> Quraysh ne jaam bi di suwab <laughs> défendral drapeau bi mooy njàmbaar gi ñuy jaay ci seen jaam bi di ko di ko di ko di ko sant loo xam ne ñoom sang yi sax defuñu ko fi <laughs> ñu naan ko la nutayanna min qibalik ne ko nag drapeau bi nga jël fexeel garder ko xeexal sous ce bu ñu ñu jaare mukk di ko jaare ci yow fexeel ba li dal ñee yow bu la dal fa quti'at yaminu ñu daldi cor loxoom boobu mu téye woon jaa bi ñu daldi di koy cor fa axada liwaa bi shimaali fa quti'at mu daldi bi bi bi ñu coree loxo ndejoor bi mu yore drapeau bi mu jëli ko beneen loxo bi ñu corati loxo boobu moom xamul ne gars <laughs> ku yor drapeau bi yaay cible bu njëkk bi comme niñ ko waxe léegi ñi ko fi yor ñépp moo tax ku ko yor ñu àjj la moom jaam bi mu jël ko benn jaam la woon boo xam ne waa Quraysh ko indi woon ak ñoom boo xam ne éthiopien la woon ah. muñ ko téeg beneen loxo bi ñu daal di koy dagg muy fexe di ko di ko di ko di ko malgré tout li ko sangam yi ne la nu teen na min qibalik muy muy góor góorlu malgré ñaari loxo yi dagg nañ ko bañ drapeau bi laal suuf ne allahumma hal a'zaz fa qaalu naam léegi biñ gisee malgré loxoom yiñ dagg muy góor-góorlu ngir drapeau bi bañ a laal suuf di ko fexe téye ak dënnam ak li nga xam ne mooy loos wi di ko képp noonu fa faltazama al qanaat bi sadrihi wa unuqihi waqaala mu ne allahuma e eh, buur yàlla man suwaab hal a'zaztu ndax ndax est-ce que def naa pare li nga xam ne mooy buur yàlla lay jël seede ndax defuma loo xam ne mooy tax drapeau Quraysh bi bañ a nekk lu torox bañ a laal suuf tey est-ce que defuma man en tout cas li nga xam ne moo possible ci man malgré dagg nañ samay loxo def naa li ma man fa qaalu waa Quraysh nag ne ko naam yow kay jërëjëfati yow li nga def rafet na faramaahu Quzmaan fa qatala Quzmaan fekk ko foofu sànni ko benn benn xeej daal di koy rey ci saasi bi mu demee noonu nag fa tafarraqa al ah, yéeféer yi daal di tasaaroo yéefér yi daldi di tasaaroo ci saasi ah ndax lii c'est plus supportable ku yor drapeau bi dee nga te loolu tekkiwul ne loolu rek la mooy yeneen xare yi mu ngi am gaayee ngi songu ñeneen ñi en même temps waaye dañoo gis ne ça c'est trop c'est trop fa tafarraqa al ñu daldi di tasaaroo ñoom yéefér yi bàyyee fa drapeau bi wane ginnaaw fa axadat alliwaa amratu bint alqama alxaarisiya fa aqaamathu fa saabuu alayhi léegi bi ñu tasaaroowee nar a ndax drapeau bi kenn bëggatu koo jël benn jigéen bu àndoon ci jigéen yi ñu la waxoon di Amra bint Alqama alxaarisiya daal jël drapeau bi bi ñu rayee ki nga xam ne mooy Suwaab di jaam boobu éthiopien boobu ñu rey gaa yi Quraysh kenn bëggatula laal drapeau bi ñu commencé di tasaaroo Amra bint Alqama daal di këf jël drapeau bi di benn jigéen buñ àndaloon ci ñoom fa aqamatu taxawal drapeau bi samp ko nag ah waa Quraysh xam ne ah non non non nag moom fa saabu alayhi ñu daal ñëw nag wër li nga xam ne ñëw nag agsi foofu ci amra ak drapeau bi fi ñu ko teg al liwaa daal di nag ñëw nag taxaw nag ci kanamu ci wër drapeau bi nag waaye gis nga moo tax mu ne wala maa qutila asxaabu liwa in kashafa al musrikuuna munhazimin laa yalwuuna ala shay wa nisaa'uhum yad'uuhum bil wayli wa tabi'ahum al muslimuuna yaqtuluunahum haythu shaa'u xatta ajhaduhum an il askar keroog Quraysh dafa daw daw bi nga xam ne ci lañu rey ñi nga xam ne ñoo yoroon drapeau bi ñoom ñépp ku yor drapeau bi dee nga keroog inkashafa al mushrikuun Quraysh daal di tasaaroo munhazimiin a nekk ñoo xam ne ñu nu noot lañ ñu ñu gañe lañ daal di daw waqit ku nekk di sauve mu nekk nag ab sauve kii peu lu man lu waay man defal man moom je me ndax kat déegi moom gaa yi daldi in in kashafal mushrikuuna munhazimin laa yalwuuna ala shay duñu geestu faale wuñ dara dañu wane ginnaaw lañu def ab liñ naan ab njool ne wa nisaa'uhum yad'uuhum léegi jigéen ñañ àndaloon topp seen ginnaaw di leen yuuxu bil wayli naan leen toskare ñaan na leen yéen yéen a bon cën yéen nii ngeen mel yéen yàlla ngeen alku xam nga Hind waxoon na leen aw tud in tuqbilu nu aaniq aw tudbiru nu faariq firaaqa ghayri waamiq Hind nee woon na leen in tuqbilu nu aaniq bu ngeen bu ngeen dégmalee foncé ci gaa yi massacrer leen dinañu doq waaye bu ngeen wanee ginnaaw nu faariq ku wane ginnaaw mooy signé nga sa acte de de divorce fase nañ la fase goo xam ne fu tàqale ko goo xam ne cofeel du ci am waaye yooyu yépp waaye yow dee moom ku ko gis di seet noo def de li li wolof njaay naan ku bëgg dee wéeq malgré jigéen ñaa ngi fi di leen encourager in kashafa al musrikoon mal musrikoon munhazimina la yalwuuna ala shay wa nisaa'uhum yad'uhum bil way jigéen ña di leen yuuxu di leen woo ñoom hind taxaw di leen woo naan leen ñëw leen toskare ñeen la leen yéen yéen du ngeen góor yi dara ñuy daw wa tabi'ahumul muslimun jullit ñi topp leen yaqtulunahum haythu wu di leen rey ci terrain wu champ de bataay bi Uhud nim leen neexe hatta ajhaduhum 'anil askar ba niñ leen di déboulonner ci seen fi defoon seen seen fiñu wàccoon defoon seen centre de commandement foofu ci Uhud nga xam ne fa la ñuy di dem di fa ut ay kii di ñëwaat foofu noonu ba jullit ñi daal di leen débu la ne jëre leen foofu kuffaaru Quraysh ni tasaaroo fi sahra'i ka tasa ka tafarruqil Jurdaan ñu tasaaroo ci désert bi ci ci àll ci Uhud mel tasaaroo ci ci désert bi di taw ku nekk di daw ñu leen di yuuxu faalewuñ gaa yi laa yal woon ay la ala shay ba ni jullit ñi seen centre de commandement bi ñu teg ci loxo fe dugg ci biir gaa yi tasaaroo moo tax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abihi mu ne wa xaddatani yaxya bnu abbaad ibn abdillahi bn zubayr mu ne nettali na ma yaxya bnu abbaad di doomi abdullah ibn zubayr an abihi mu jële ci baayam sama sëriñ boobu di yaxya ci baayam di abbaad ibn zubayr mu jële ci Abdullah ibn Zubayr moom mu jële ci baayam di az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jamii mu ne qaala annahu qaala neen mu ne wallahi laqad ra'aytuni anzuru ila xadami Hind bint Utba wa sawaahibiha mu ne maa ngi wàcc yàlla man az-Zubayr ibn al-Awwam keroog Uhud maa ngi gis sama bopp di gis li nga xam ne mooy yeelu huy tànku huy hindi yi euh, yi nga xam ne mooy seen yeel yi bi ñuy daw xam nga ñoom ñoo doon woo góor ñi naan leen taxaw leen mais bi mbir yi tàngee ñoom ñu àbb njool mi ñoom jigéen ñi moo tax mu ne laqad ra'aytuni anzuru ila xadami bint bint Utba wa sawaahibiha maa ngi gis man az-Zubayr ibn al-Awwam yee bind di daw ba seen yeel yi mook jigéen ñim àndaloon di feeñ mu shammaraatin hawaari ba ñu ngi takku ba dëgër ne fees topp seen jëkkër yi seen kii yi di daw ndax dee gii ñu gis ah ku bëgg ku nar a dee nag moom di nga maa doona axdihinna qalilun wala kathir bi ñuy daw ay yow taluñu dara newuñu ñoom daal lii rëcc lañ doon seet waaw amu wowowo wóoru mu ne xatta badat xalaaxiluhun wan hazama alqawma ma alqawmu ma wan hazama alqawm mu ne dañuy daw xatta badat xalaaxiluhun ba ni nga xam ne ñoom jigéen ñi di daw ba seen seen seen caq yi nga xam ne moom lañuy takk ko arab bi ñoom dañu leen def lool di ko takk ci seen yeel yi ñoom dañ doon def lool looloo tax ngay dégg alxuraan di wax di tere wala yadribna bi arjulihinna li yu'rafa ma yubdina min zinatihin naan jigéen ñi comme que ñoom dañu tàmmoo ñoom loolu arab yi dañ ko doon def jamono yooyu dañ doon takk ay genre caq ci seen yeel yi seen tànk yi bu ñuy dox nag muy yëngatu am na ñoo xam ne ñu feebul ñoo xam ne ci góor ñi daleen di yëngal day indi fitna alxuraan ne nag bu leen di takk yoo bu leen bu ngeen bu leen di dóor seen tànk yi ndax kàccooru jigéen ñi dañ ko doon def ngir yëngal yambar yi comme rek léegi ñoom ci tànk lañ ko doon def léegi moom loolu mooy ñoom am na ñoo xam ne ñoom ci ndigg lañ koy def am ñoo xam ne ci baat am ñoo xam ne ci loxo yooyu lañuy def nee na ba seen yooyu noonu ñu takk ci seen yeel yi di feeñ xatta badat xalaaxiluhunna wanhazama al qawm waa Quraysh daal di defe tasaaroo mu ne wa kaanat al hazimatu la shakka fiha c'était la défaite sans aucun doute amul woon sikki sàkk que ne Quraysh gaje nañ leen ci début xeex wa daxala al muslimuna askara al mushrikin fantahabu ba jullit ñi daal di ñëw ci centre de commandement kuffaaru Quraysh yi fiñ ne Uhud ñu ñu daal fay dugg la fa ne yépp ci ay armement wax yooyu yépp ñu daal di koy jël Quraysh tasaaroo ah kon loolu mooy Quraysh lii wa leen bi xeex bi gis nañ ne comme li mu wax wa kaanat al hazimatu la shakka fiha c'était la défaite amuloon benn sikki sàkk góor ña daw nañ jigéen ñi di leen topp di leen woo yad'una bil wayli wat di leen woo ay way yéen du ngeen góori dara toskare ñeel na leen ngeen di daw waaye bi mbir yi taree ah, li Seydina Zubayr wax ne laqad ra'aytuni anzuru ila xadami Hinda bint Utba wa sawaahibiha mushammiratun hawaaribu yarfa'na an suuqihinna hatta badat xalaaxiluhunna wa hazama alqawm maa duuna axdihinna qalilun wala kathir wa kanat alhazimatu la shakka fiha wa daxala almuslimuna askara almushrikin fantahabu looloo xew jigéen ñi biñ gisee lool xam ne nañu àbb njool mi comme ñoom ndax loolu réflexe de survie la <laughs> gis dee nii loolu réflexe la nag nga fexe sauver mu nekk nag li ñu naan sauve ab sauve qui lu waay xam boote doomam waaw ñalli gaa yi ñalli ñii fiddi ku nekk jaar ci àll bi tasaaroo yatafarraquuna ka tafarruqal jurzan comme ni kaña yi tasaaroo ci àll bi waa Quraysh tasaaroo wa kaanat al hazima mu nekk la defet la shakka fiiha amul sikki sak julli ñi daal di occuper centre de commandement mushrikuuna yi fi ñu doon jóge di dem di ravitailler ak yooyu kon loolu mooy début xare bi kon inkashafa al mushrikuun munhazimin waaye waaye Quraysh defe nañ leen ci début bi waaye est-ce que mbir mi nii lay mujje